أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxasan ibn ali bin abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñu jóge woon xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam fekkoon ñu gisoon ndénkaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi xutbatihi bimaa'in yud'aa xumma nenkaaneem gu réy gi nga xam ne moom la defoon ca ndox moo male di xum qaribun min al juhfa ala thalathati amyaalin min al fa nekk ci trois miles diggante xum ndox moo male ak fi nga xam ne mooy jox fa miqaatu ahli shaami yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne ci leen gis lool ci lañu ne woon ñu defaale tarjama seydina alxasan ibn ali ak frère am di seydina alxuseyn radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma tàmbali woon nañ ci jotaay bii weesu tarjama seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma gisoon nañu kañ la juddu fi sanati thalitha ala ala saxiix ka mu ngi juddu ci ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci weer wi boroom xam-xam yi daldi ciy wute ñii ne ci shaabaan ñii ne ci ramadaan waxoon nañ la am na ñu ne ci ñeenteelu at bi lu judd am ñu ne ci juróomeel bi waaye loolu xayru saabit mooy wax jooju daldiwul woon wér ah gisoon nañ it ni nga xam ne ni la bi gane àddina kene yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moom mooy ki nga xamante ne nii moo ko tudd waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudd mooy maam mën naa tudd doom waaye nag ci kaw ridaa doomam ki nga xam ne mooy baayu gone gi xam nga ne seydna ali ibn abi taalib wa kadhalika saxaabati ridwanullahi alayhim ñoom ñépp ku ci doon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jëloon sa doom tudd ko moo leen gënaloon ñoom ñu tuddal ko seen bopp gis nañu seydna abu talha al ansaari radiyallahu anhu comme niñ ko gisawoon ci axkaamul mawluud actes yi jëm pour le nouveau-né les règles concernant le nouveau-né kiy dóoru juddu ni nga xamante ne nii noonu la joxoon seyna Anas ibn Malik doomu jiit leen radiyallahu taala anhu bam amee doom ngir mu ba Umm Sulaym amee doom ngir mu yóbbul ko ko ila rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bu ko defee mu daldi koy defal tahnik te ci la ko tuddoon abdallah wa kadalika doomu seydna abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy ñoom ñépp noonu la woon ali ibn abi taalib abul xasani abu turaab radiyallahu anhu moom nee na sama doom sama doom ji bi mu juddoo xarb laa ko bëggoon a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne déedéet alxasan kii mooy alxasan waaw mooy alxasan euh, mooy euh, alxasan mooy lu rafet lu baax waaw ah <laughs> wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tafaa'ul bil asmaa alxasan dafa bëggoon di bu gisoon tur yu rafet voilà tur yu rafet doon na sax bañ a dugg jaar aw yoon parce que tur wa yoon wa yor la comme léeg-léeg bu doon dem ci yenn xare yi laaj fii ñuy bëgg a jaar mu tudd ñu wax ko mu nekk tur boo xam ne daal c'est pas <laughs> du mu nekk tur woo xam ne doy waar la bu laajee du fa jaar laaj yeneen tur ñu ne ko waa tur wii de wax ko yoon wii tur bu rafet mu mun mu ne nañ jaar fii te loolu la waxoon it ca accord Quraysh ca Hudaybiya ba mu gisee Suhayl ibn Amr di ñëw ñu ne ko ah Suhayl ngi ñëw mun a kon nag seen mbir mooy comme que Suhayl mooy tasghiru sahl ci lu yomb lu jóge mu ne laqad sahula amrukum seen mbir. Euh, mooy dal dinay woyof commencé na yomb waaw kon nag euh, gisoon nañ loolu moo tax mu tudde doom yi ne harb déedéet harb la guerre déedéet Hasan <laughs> comme niñ koy gisee Seydina Al bu juddoo Seydina Ali tamit bëgg a tuddawaat Harb mu ne ko déedéet bal Husaynan mu mu muy tur boo xam ne mu ngi mu ngi te mu ngi jóge ci Hasan waaw <laughs> Husayn ah gisoon nañ ne Yonent bi alayhi salaatu daf ko soppoon lool mook rakk ji gis nañu nim leen doon yare di leen yor bu foo mu nekk di leen yor bu newee ci jàkka yi buy julli lépp di leen yëkkati leen teg ah, ñuy muy julli ñuy war ci kawam gis nañ mu nekk ca ndax loolu dañ koo tàmm loolu gone goo gis mu koy def baayam wala kiiwam ca ca biti daa fekk dañ koo doon def ca kër ga mooy dafa miinoon loolu ci baayam walla ca kamuy defal loolu le waaye boroom fuñ ñi kanam yi boroom ñàngal yi nga xam ne bu ñu duggee ci kër gi ñépp ne tekk mel ni fii ab cimetière la mel ni fii nii daa nekk ab ab almeer ñu jàpp ne fii mu ne nag moom nag moo mën a yar loolu kooku mënu jar waaw kooku mënu la yar sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na se yonent bi alayhi salaatu salaam bu newoon ci kër gi da doon nekk di liggéeyal waa njabootam waaw waaye bu julli jotee di faw ñoom di leen liggéeyal waaye bu julli jotee day mel ni xamuñu ñu ne tam mel ni xamuñu ko allahu akbar mooy day génn dem sa jàkk ja amul dara lu mu leen di defal ba tere koo dem ci jàkk ji wala dem julli ji loolu amul waaw ay je suis bon xam nga lii ci suñ la mooy nekk ci service xal euh, soxna si waaw c'est bon ba tax doo julli loolu loolu mooy yow xamoo li ngay wax déedéet waaw boroom fuññi kanam yi nga xam ne dagg soble sax jombal nañ ko seen bopp xam nga ne ñooñu wuti nag li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax ci yonent seede ci yonent bi alayhi salaam ne doon nekk ci liggéeyu waa këram waaw bu julli jotee bu ñu noddee mu mel ni xamuñu ko waaye ñu nit ñu mel ni xamuñu ko mooy la mooy ñun ñépp ñun itam ñépp ci julli liñ jëm waaw kon nag affaire baa ngo nii lañuy yare nii lañuy doon yare kon daa fekk bu ñu ñëwee di war ci kawam ci biir mbooloo yi daa fekk ñu miinoon ko ci kaw ci ci biir kër gi moo tax Seydina Anas comme niñ ko gisoon radiyallahu anhu mu ne Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne damaa dugg ci yonent bi alayhi salaam fekk ko muy muy raam muy doxe kat liñ naan kat pat mooy mu mu tàllal tànk mu mu teg tànk yi di raam hein teg óom yi sukk óom yi teg loxo yi di raam nee na ma gis seydna al ak seydna al ñu war ci kawam waaw ñu war ci kawam muy foog ñoom di avancé di di naan leen ni'mal jamalu jamalu kuma wa ni'mal idlu moo tax ñu man ba Shaddaad ne radiyallahu anhu ba ñuy julli mu jël seydna al xasan teg ci wetam téye ko teg ko ci wetam ñuy julli mu jekki gis ci jàkka ji way sujóot bi yàgg lool nee na ba ma yëkkati sama bopp xool gis ne yonent bi aleyhi salaam xale bi moo nekk ci kaw bam mu paree saxaaba yi laaj ko ne ko ah yonent bi aleyhi salaam tey sa sujóot yi moom gudd na contrairement lu gën gudd la nga doon def mu ne sama doom jiide moo waroon sama kaw laqad irtahalani ibni hada fa karihtu an ajilahu hatta yaqdiya xaajata Allah ma bañ koo précipité ma bañ koo gaawal ma sëg ma sëggu noonu bàyyi ko ba ni muy doyale ci war gi may war waaw <laughs> ba doyal ma dóor a siggi waaw akbar loolu côté boobu am na ay masala fiqhiya yu ci ne mooy masalaam nit man na di julli di yëkkati xale di ko teg waaye nag buy wax da koy teg mooy du ko téye loxo yi mooy du téye xale bi comme mu ne allahu akbar yëkkati xale bi téye ko hmm? mooy buy def allahu akbar it fokk mu def kook loxo yi day def ak loxo yi waaw allahu akbar après yëkkati xale yi wala bu ko yëkkati en tout cas na yëkkati loxo yi topp ni comme ni ko yonent bi alayhi salaam doon defe après bu ko yëkkatee buy buy rukon da koy teg jël ñaari loxo yi teg ko ci bëtu óom yi loolu noonu du exclusivité yonent bi alayhi salaam du jagleen comme ni ko lenn ci fuqaha yu di waxe déedéet parce que am nañu koy bañ ne loolu noonu beneen nit manu koo def parce que loolu exclusivité yonent bi alayhi salaam la min xasaa'isi walakin li gën a dëgër mooy ne du loolu du jagleem du jagleem parce que pour ne li exclusivité am la daa am lu koy laaj daa am lu mu laaj mooy est-ce que yonent ma lay sa sam leeral nañu fenn ne lii nii lu muy def ci mbooloo ñépp di ko gis bu doon exclusivité am la du leeral ne lii pour man kese la déedéet mooy yëkkati xale di ko teg ak yëkkati loolu mën naa nekk ci julli te yàqul julli waaye it doo ñëw sëgg comme nga allahu akbar commencé julli bismillahi rahmaani rahim après nga sëgg sëgg boo xam ne dangay sëgg complètement ba jóge ci lool ngir jël xale ba ca suuf déedéet waaw non parce que yow bu boobaa mooy farataay al al al taxaw bi dindi nga ko parce que daanaka yow ni nga sëggi sax moo raw rukoon déedéet te tamit boo rukoon da nga koy teg ngir mën a teg sa ñaari bëti sa ñaari loxo ci sa bëti uum waaw mooy loolu sunna la waaw loolu amul ay gone yi eh, eh, eh, dem leen seen baay day julli waaw seen baay day julli dañ naan yonent ma lay saat saamit da doon julli gone yi ne fa waaw te tamit ci la ñuy xam ne nii lañuy julli parce que xale yi buy foog ne bu ñuy fonoonu duñ capter dara te duñ jàng dara si dañuy nit ñi mën nañuy fo di daw liy xew ci biir fii nii ngeen foog ne xamuñu ko dañ koy xam di ko jàpp waaw dañ koy xam di ko jàpp kon nag loolu am am solo la hein mu nekkoon yërmande gi mu am ci xale yi moom sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ la nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lim leen di sopp sopp teewuloon mu leen jàngal waaw teewuloon mu leen doon jàngal di leen yar ndax sopp yar gi mooy loolu mooy dangay te lool mooy alxikma al liin fii makaani liin waaye nag nga dëgëral bu jaree dëgëral te sax du dëgëral waaw mooy li ngay sopp nit bu mu la yóbbee ci nga koy bàyyi muy def lu ko neex déedéet alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu te foofu la jeexale woon sopp gim neen sopp bay wax naan allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma buur yàlla man de dama neena sopp maa ngi ñaan nga sopp leen ñoom ñaar sama ñaari doom yii ah loolu noonu teewuloon mu leen doon jàngal teewuloon mu leen doon jàngal comme niñ ko gisewoon ci xadis bi weesu ci saxiix imaam muslim bi nga xam ne ci la Seydina Alxasan nag noo ko na ko noonu euh, saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi jële tàndarma yi zakat yi di ko sex ko yonent ci gémmiñam ne ko amaa alimt laa at-tarbiyatu af'aal wa tarbiyatu bil aqwaal yar ci jëf waaye yar ci wax mu ne ko alaa amaa alimta xanaa xamoo woon ne anna la nakulu sadaqa xanaa xamoo ne man mooy ñun duñu lekk zakat duñu lekk sarax waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ci lañu waroon a continuer ci côté njàngal mi comme ci jataay bi weesu liñ gënoon gis mooy sopp gi mu leen soppoon ni mu doon doxaleeg ñoom moom mii Seydina Al Hasan ah ko doon téyee ni ko doon yóbboo fu ne ñeewant ci moom yooyu yëpp gisoon nañu ko waaye tey nag ñu war a gis fi ñu jeexale woon muy nim leen doon jàngale moom alayhi salaatu wassalaam ci xadiis bi ñu la waxoon waqad rawaahu al imaamu wa daarimi wa asxaabu sunan al arbaa illa wa al naam la tirmidi aydan waqad rawaahu asxaabu sunan al arbaa al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi parce que riwaayam moo gën a gudd te mooy indi li ñu soxla woon la waxoon mais wax jooju mooy bi ñuy wax xadiisu Abul Hawraa alimaamu Ahmad dafa wax ne ci musnadu ahlil beyt ridwaanullahi alayhim ajmaciin xadiisul Xasan ibn Ali boo ci musnadu alimaamu Ahmad ci musnadu ahlil beyt muy musnad bi nga xam ne fa def di fa indi xadiis waa ahlul bayt ridwaanullahi alayhim ajma'in yal na buur yàlla kontaan ci ñoom ñépp mu ne xadiisu alxasan ibn ali nettaleb seydna alxasan ibn ali foofu alimaamu ahmad mu ne xaddatanaa muhammad ibn jaafar mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri moom lañu xame ci Gundar mooy Gundar ne woon baay jiitleewu euh, imaam Shu'ba moo doon baay jiitleew mu jële ci moom xadd mu ne qaala mu ne moom mu haddathana nettali na ma Shu'ba muy al imaamu Shu'ba amiirul mu'miniin fil hadiis Shu'ba ibn al-Hajjaaj al-Utakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu rahmatullahi alayhi al-Basriyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Buraydata bna Abi Maryama al-imaamu Shu'ba mu ne mooy bàyyi jiitleey Gundar Muhammad ibn Ja'far mu ne dégg naa Burayda bna Abi Maryam muy Burayda bna Abi Maryam Maalik ibn Rabi'a as-Salusiyu al-Basriyu raxmatullahi alayhi am ñu ne alkuufi la mu ne yuxaddisu muy nettali an abil xawra muy nettali di jële ci abul xawra abul xawra nag rabi'a ibn shaybaan as-sa'diyu la tuddoon muy abul xawra as-sa'diyu al-basriyu raxmatullahi alayhi annahu qaal boo seetloo kon càllale bi càllale bi eh, eh, eh, mooy waa basra waa Basra ak bu Abu mariam ñu ne Kuufi waaye ñeneen ba am nañu ne Basra yi la boo seetloo kon ñii ñépp waa Basra lañu ah Muhammad ibn Jaafar Shu'batu ibn al-Hajjaj Burayd ibn Abi Maryam ak Abul Hawra rahmatullahi ala al-jami' mu ne dégg naa ko muy wax ne qultu lil Hasan ibn Ali Abul Hawra nee dama wax ne dama laaj alxasan ibn ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhuma eh, ma ne ko maa tadkuru min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hmm? ne ko mais yow alxasan ibn ali radiyallahu anhu abul xawra moo ko laaj ne ko mais lan nga fàttaleku ci ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci ndawal yàlla li ana lan nga fàttaleku ci moom parce que comme que ci ñetteelu at bi la lu juddu ci gàddaay bi te yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina ci la onze début la onze kon mooy gis nga ni mu mooy bariwuloon mu ne ko mais lan nga fàttaleku ci moom ah mu ne ankuru rasulallah min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anni axadtu tamratan min tamri sadaqa فجعلتها في في قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها fa ja'alaha fi tamr fa qiil ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ma kaana alayka min hadhihi tamrati li hadha as-sabiy qaala inna ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la tahillu lana as-sadaqa lii mooy la même chose mooy mooy li nuyoo xadiisu Seydina Abu Hurayra bi nekk saxiixayni biñ jeexale woon ci jotaay bii weesu Seydina al Xasan mooy nettali boppam ne man lii dañ koo laaj lan nga fàttaliku yow ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne man daal li ma fàttaliku mooy damaa jëloon benn tàndarma ci tàndarmaay zakat ji fa ja'altuha fii fii ma def ko ci sama gémmiñ sex ko nee na yonent bi aleyhi salaam xëcc ko ndànk fekk seex naa ko ba mu tooy ak sama sama sama tifli bi ne yonent bi alei saatu salaam xëcc ko génne ko ndànk binuaa biha fa jaalaha fi tamr mu delloo ko ci tàndarma ji waaw hatta tamra naam hatta tamra hatta tamra même tàndarma moo tax xoolal waa ji lim wax mu delloo ko ci am ku ne benn waay ne mais ya rasulallah mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mais ma kaana alayka min hadhihi tamra li hadha as-sabi mais tànda mais kon ndawal yàlla li tàndal ma bii nii nga nangu ci ci ci gone gi tam sax ko ba pare comme rek mooy ana problème lan moo ciy problème ana ban problème a nekk ci gone gi lekk tàndarma jii nii mu sex dem ba koy lekk nga nangu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko inna aala muhammadin laa taxillu lana sadaqa sallallahu alayhi wa sallam ne ñun ne waaj ñun de waa kër yonent bi ki nga xam ne mooy sayidna muhammad di man sallallahu alayhi wa sallam laa taxillu lana sadaqa zakat daganul ci ñun sarax daganul ci ñun looloo tax ma nangu ko te ci min aali bayti allahu akbar gis nga suñu dirigeant yi parce que am na ñoo xam ne dinañu conséquent envers eux mooy dinañu am rigueur bu mag seen digganteeg alalul boo xam ne du alal joo xam ne da leen a bañal lii moo yooyoo yema yii moo xam nga alalu zakat la c'est grave parce que mooy alal joo xam ne du pour ñun dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a moom kon nag du ñun ñii ñooy ñëw même tàndarma ak ñenn tàndarma tàndarma benn rek mu ne du ko lekk mu dindi ko waaw mu dindi ko mais non mooy dañuy gis ñoo xam ne dinañu conséquent dinañ am rigueur ci seen bopp ba alalu réew mi duñ ci laal dara buñ leen falee fenn wala ñu am mission bu ñuy doxal réew mi wala di ko doxal collectivité bi. wala di ko doxal am mbooloo ñoom duñu ci laal dara waaw lu dul la cay seen xaq la nga xam ne moom lañ leen di fay ak la nga xam ne moo cay seeni droit waaye waaye bés bu seen doom commencé di laal yooyu wala soxla ko nga gis mu am faiblesse su tere ko ko waaw mu am faiblesse su tere ko ko wala soxnaam wala wala ay jegeñaaleem moom ci boppam du moom moo ciy dund de waaye ay do ay doomam ay kiiwam ñu ngi fowe alalu réew mi mais mu bàyyi parce que am na faiblesse su doom wax leen non la am loolu nag ak matadi ci nit nit ku mel noonu mooy nit ko matu ki mat mooy ne mbir mi que ça ki ma gën a sax bu ko def comme lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon ca xaadisatul xasamiya al xasamiya fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi law anna faatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha loolu mooy ak mag li Yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ca ndaw sa faboon ni ñi naan boo kii mu ne du mukk bu doon sama dooma ko def man maay dagg loxoom te pourtant mooy ki nga xam ne nee na dog la ci man loolu mooy ak mag waaw alalu réew mi te tamit mooy amul lu lu ay bon ce n'est rien gars yi xam nga fii boo koy wax ñenn ñi naan c'est démagogue dañ naan la c'est toi yéen ñooñ di wax vous êtes les les les vrais te yéen yéen yi ñi nga xam ne seen idée yi ngeen yor moo tax réew mi du avancer moo tax lekk alalu réew mi nekk fi mu siiw parce que lu ñu wax mu ne non lu ñu pas ce n'est rien par rapport ak le budget du de l'État wala par rapport ak am amu communauté bi wala collectivité xam nga ne waa yow sawaay kii cinq mille francs yi mu jël lii lan ci lan lay wàññi ci budget bi nga xam ne ay millions la dañ naan la wàññi na ci dara ki ay mille francs yu bari ñooy compte ñoo ñoom la ñuy boole ñu nekk million te même bu doonu fifteen la sax dañ naan wàññi na ci dara parce que lu la daganul daganu la faman ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara waaw képp ku def lu toll ni dara atom wala lu ko gën a tuuti ci lu baax diñ ko gis waaye ku def lu gën néew ci lu bon di ko gis kon nag affaire bi mooy bu ñu fontoo ak ay ay ay ce n'est rien mais ce n'est kon kay bu mu ko jël ba mu nekkul rien lan moo tax mu koy jël lu tax muy jël loo xam ne du rien c'est signifi c'est c'est insignifiant non non non c'est insignifiant li nga xam ne mooy oto yi oto yi service yi nga xam ne c'est c'est pour nguur gi nga bàyyee ko say doom bari na xam ne yi duñ ci bàyyi xel voiture de fonction lañ la jox boo xam ne yow mayuñu la nga man cee dox say soxla amoo droit bi ci jox say soxla pourquoi les dimanches ñu koy gis ci àll bi moo xam ay sëriñ ngay uti wala lo da ngay say mbokk te yow bokkul ci bañ la koy jox dañ ne ne lii amoo ci droit ci loolu am na rek ay voiture de fonction yoo xam ne mooy moo xam ab entreprise wala yooyu dañ lay may ne la loolu mën nga ko cee def mooy bon moom daal voiture de fonction la waaye mën nga cee dox yenn yi man nga cee mooy mooy tënkuñu la loolu bokkul ak li nga xam ne dañu ne état bi lii la dañ la ko jox parce que yow tu travailles au ministère des affaires étrangères wala au ministère de l'intérieur ñu daal di la koy jox pour ta mission du lundi au vendredi normalement affaire bi dafa waroon di fanaani au park nga ñëw di ci dox say soxla hein ba pare ñuy wax ñu naan du dara dara la kay dara la ñoon ñi nga xam ne lislaam yaru leen a tax waaye ku lislaam yar man rabba bi bi bi xadiisi rasulillah man tarabba képp ku sax ku ko koo xam ne dafa yaru ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam ak xadiisam yi njàngaleem di nga xam ne loolu dara la waaw ndax bul xeeb dara lu ndaw la ngay xeeb man na laa alak moo tax yonent bi alayhi salaatu ne nit ki dina def benn jëf joo xam ne ju baaxul la laa yulqi ilayhi baala wala alayhi baala du ko faale sax parce que dafa tuuti mu ne jëf joon muy xeeb tax mu dem safara dugg safara di fa di di tëmb ci te di féey foo xam ne ba yowmal xiyaam du àgg du du laal plafond ba waaye nit dina def benn jëf ju baax joo xam ne du ci sax bàyyi xel tax mu dem aljana buur yàlla gërëm ko bu dugal ko aljana kon nag affaire yi amul xeeb amul xeeb tàndarma ndaw sii moo tax waa ji loolu la wax <laughs> mi tàndar bu ndaw bi xale boo xam ne <laughs> bon yeneen ma lay saar saar ne ko inna ala muhammad nag laa taxillu lana sadaqa waaw ñun waa kër yonent ma lay saar saam zakat loolu dañ ciy jàng ne nga xam ne moom mooy ki responsable ki nga xam ne moom mu mukallaf la moom il tenu ki nga xam ne xale bi nga xam ne du mukallaf yi nga xamante ne nii diine da koy tere moom mu fexe di ko tere mu koy tere sinon kon yonent ma ne xam nga xam nga Seydina Hasan mooy nettali radiyallahu anhu moom du mu kalaf mooy tollul fu ñu koy togg jëf gone la woon di fo ci tàndarma ji moo rakkam mu jël comme niñ ko gisee ci hadith Seydina Abu Hurayra mu jëlu tàndarma seex yonent ma lay sa sam dindi ko wax kii di wax mu ne ko ndax ñun dagaguñu waaw loolu mooy moo tax euh, xale ki nga xam ne mooy mooy parent wala mooy moo moo moo nekk tuteur mooy responsable ci yenn yi mooy bu imaginer xale boo xam ne du majeur bu génnoon toj otom jàmbur kuy fay kan mooy réparer loolu <coughs> son tuteur son père moom mooy moom kenn du ne xale bi hé kaay fay mooy masalaam ku amoonub jaam jaam bi yàq yi fi jàmbur kuy fay sayyiduhu parce que jaam bi amul milkiya amul lu mu moom dañ koo moom ki ko moom mooy fay gone it noonu la nit ki moo ko war di xool yi nga xam ne nii xaraam dafa xaraam muy fexe du ko def yi nga xam ne da cee war a def mu ko ciy xërtal comme yonent bi alei saatu salaam waxoon ñuy digal xale yi ñuy julli di leen digal tamit ah ñuy ñuy miin julli même buñ amee sept ans ñu leen ci dóor buñ amee dix ans defuñu kon nag affaire yaa ngoog mooy du ne xale la rek man sama yoon newu ci non yow tu es nga taxawu ko ci côté boobu bële yi nga xam ne du noonu bu ko naree def nga ne ko déet lii nii kenn du ko def mooy la même chose xale bu nar a laal alquran kaamil bi mushaf bi yow nga toog amul naan moo xale la moom amul kii mën na koo laal déedéet boo taxawee moom mu laal ko te nga mënoon ko tere yow yaay am bàkkaar bi yow mag mi si yow yaay am bàkkaar bi parce que waroon nga ko tere ne ko déedéet lii nii alquran la déedéet mushaf bi la kaamil bi la kon seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib mu ne li ma fàttaliku ci yonent bi alayhi salaatu salaam daal mooy lii benn baa ngoog jëloon naa tàndarma ci tàndarmaay sadaqa yi ma def ko sama gémmiñ mu xëcc ko génne ko ndànk mu ngi tooy xet mu def ko ci delloo ko ci tàndarma ji ñépp moom ci alalu ñi nga xam ne ñooy fuqaraa yi masaakiin yeeg amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal ghaarimin wa ibn sabil mu ko foofu waa ji na ko mais lan moo nekk ci tàndarma ji mu jël bu lu ndaw lii mu jël moom gone gi mu ne ko ñun ñooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa taxillu lanaa daganuñu as-sadaqa qaala seydna al xasan mooy continuer kon premier lu mu fàttale ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa kaana yaquul mu ne te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkoon na di wax naan da maa yariibuka ila maa laa yariibuk fa inna sidqa tumaniina wa inna alkadiba riiba allah mu ne abulxawra seydna alxasan bne ali radiallahu anhu di ko tontu ci laaj bi mu ko laaj ne ko lan nga fàttale ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na di wax naan lii de fàttale naa ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam da maa yariibuka da yow jaan bi yow li nga xam ne maa la nga xam ne yariibuka moo lay teg ci dut moo lay teg loo xam ne incertitude la waaw bàyyil incertitude yi ak li nga xam ne boo ci nekkee sab xol du dal ila ma la yaribuk nga jëm ci li nga xam ne moom loolu boo ca nekkee sa xol dina dal te doo am dut ne lii may def baax na Allah yaa Qabisa jitta tasalu anil birr Allah mooy ci même veine bi lu mel noonu la la waxoon xabisa waabisa waabisa xabisa beneen kii la woon waabisa ah ne ko dangaa dikk di laaj anil birr dangaa ñëw di laaj al birr ak mbaax mooy lan ak tamit al ism bàkkaar mu ne ko al birru matma'anna ilayhi al qalb wa ahab wa tuhibbu an an an yattali alayhi an-nas mu ne ko mbaax mooy li nga xamante ne nii mooy boo ci nee sa lay day dal te bañoo ko la ci ku la gis nga koy def xam nga fii mu ne kenn bañul di dem jàkk nit di ko gis ne mu ngi dem jàkk wala muy wor ñu xam ne mooy sinon budul ne day bañ euh, bo bu dee ngistal waaw wala nit ñi di ko coow ba mu nar a am problème ci ak ci li nga xam ne mooy ak seet ak ak ak ak ixlaasam ak li mu war a def ngir yàlla mooy ne kenn du ànd ak soxnaam par exemple di ragal da di jaar ci mbedd yi naan yii saa yi fan lay jaar saa yii mbaa gaay duñ ma gis xam nga loolu nit du ko def waaw mooy comme loolu mooy ne boo ci nee boo nee soxna si sa xel day daaw ah te tamit bañoo ku leen seen ngeen ànd waaye al mooy li nga xam ne moom maa xaakaalal xal moom day def ay ñëkk-ñëkk sa xol dangay xam wa karihta an yattali alayhi an-nas hein ba pare bëggoo nit ñi gis ko bëggoon ni nit ñi yërndu ba gis la ngay def waaw xam nga mais bon léegi euh, affaire yi daa xaw a salfaaño mooy lii ñu wax nii ci fem bi léegi sa soxna mooy am na ñoo xam ne xam nga temps bi àddina normal mooy ne euh, euh, facilement laa waroon a wax contraire bi ñépp gis ne ah waaw waaw wax nga dëgg de yii loolu nag moom mooy ne ki nga takkul nag di concubinage ak moom moom wax dëgg yàlla boo nee moom sa xol waru dal mais ñenn ñi moom mooy mbon da nga ciy nekk nekk nekk nekk ba mbir mi mooy da koy mel ni ku ko miin waaye même lu man di doon am na portion ci xolam loo xam ne du ko d'accord mooy ne du nekk à à l'aise malgré tout ça ci biti nii nag il fait semblant mu ngi ci à l'aise faale naan bul faale la waaye xol bi des na loo xam ne dina xam ne daal lii ma ne moom wax dëgg yàlla baaxul moo tax le plus grand euh, bandit boo ko laajoon ne ko mais yow est-ce que bëggoon nga sa doom ju jigéen ni ngay def doomu jigéenu ñeneen ñu koy def day bañ te bu ñëwoon ba bëgg lu sérieux du takk ci ñi nga xam ne moom lay fowal waaw kon loolu mooy kooku kon xam nga ne kooku xam na ne kon li ne baaxul te tamit mooy bu doon jamono ju normal mooy wa karihta an an yattali alayhi naas mooy ne kon loolu tamit mooy nit ki nga bañ nit ñi gis ko mooy da doon nekk lu normal da doon nekk loo xamante ne nii lu normal la way mooy ne euh, ki ngay concubinage al nag wax dëgg yàlla nag xanaa nag ci ku normal ku ne moom war naa quand même bon am gàcca ke am kersaay nit ñi nag di ko gis nag muy ànd ak moom ci mbedd mi léegi de saa yi <laughs> daanaka ñoom ngay gis sax foog na ñi ñooy couple yu normal yi ndekete yoo min xaraamin ilaa xaraam ci xaraam lañ jóge jëm ci li nga xam ne mooy xaraam kon ji'ta tas'alu anil birr qultu na'am fa qaala istafti qalbak al birru matma'anna ilayhi an-nafs watma'anna ilayhi al-qalb wal ithmu ma haaka fi an-nafs wa taraddada fi sadri wa in aftaaka annaasu wa aftawuk ah wal xadiisu rawaahu alimaamu ahmadu waddaari waddaarimi bi sanadin xasan mu ngi ci li nga xam ne mooy <coughs> eh, la alimaam annawawi daal di wax ci al arba'iin annawawiya mooy moo ko yiwanoo kon seen al xasan mu ne dégg naa yonent ma lay saar saar naan daamaa yar yi bukk bàyyil li lay teg ci dut ci alxalaq nga nekk ci benn mel ni liñ naan waa ji ci ci xottu noonu la toog sa xel mi dal lu yëngu nga kii comme naa fiqii rek xam nag nifaaq moo tax suñu boroom ne yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul aduw qaatalahum allah annaa yufakuun mu ne gaay naafiqi julli nag daa waru la am une parcelle de nifaq waaw parce que mooy moom daa un fataaka dafa nekk virus boo xam ne day rey borom day terrasser eh? mu ne daamaa yaribuk yone suñu borom ne boog naafiq yi yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim yuuxu gu tëb woote gu tëb bu ñu masee woote ci yonent mi aleyhi salaatu bu saxaaba yi bu ñu masoon a woote as-salaatu jaami'a wala yu mel noonu naafiq yi seen fitito ndax jàpp nañ ne démasqué nañ leen déniché nañ leen xam nañ ne seen naafiq ji feeñ nañ waaw ba pare nag comme que noonu lañ mel non seulement noonu la moo tax ñu mën a waat ittakhadhu aymanahum junna parce que newuñu ci instabilité nekkuñ ci stabilité ils sont dans une instabilité totale et entière et perpétuelle tant que dans leur nifaq waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ni jullit bi mooy nit dangay def al ixtiyaat loolu lay jàngale fi def li nga xam ne moo gën a wóor te waxoon na nañu alxalaalu bayyin comme niñ ko tuddewoon keroog wal xaraamu bayyin waaye wa baynahuma umuurun mustabahaat mustabihaat laa ya'lamuhunna kathiirun min annaas waaw karraa'i yar'aa xawla alximaa an yaqa'a fiihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne waxoon nañu ne salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne mbaax dafa leer bayyin leer na nañ waaye wal xaraamu bayyin li nekk xaraam tamit dafa nekk loo xam ne suñu boroom leeral na ko ala lisaani nabiyihi fi qur'aanihi al-azim wa kadhalika fi sunnatihi al-mutahhara suñu boroom leeral na ko mu leer nañ li nga xam ne mooy lu xaraam it leeral na ko waaw seen diggante nag mu ne nag am na ay mbir yoo xam ne nag dafa lënt waaw fa man ittaqa shubuhat mooy diggante mbaax ak lu baaxul am na yoo xam ne dafa lënt loolu nag yonent ma lay saab saab wax nañu mooy yi nga xam ne yow gisoo ci texte bu leer bu naan lii dafa xaram waaye gisoo ci texte bu leer bu naan la lii dafa dagan waaw mbir yoo xam ne daal dafa lënt wa baynahuma daal umuuru mushtabahaat yoo xamante ni nii daal mbir yi daal dese naa leer waaw leerul ci bii boor leerul ci bee boor mooy mooy mooy mooy yi yaribuk parce que ar moom lay wax ci kanam bàyyil li lay teg ci doute parce que doute lool la mooy doo am cinquante pour cent lu ëpp cinquante pour cent que ne baax na mais dem doo am lu am ëpp cinquante pour cent lu lay war ne baaxul nga nekk nag entre deux mu ne loolu nag ngay baax waaw loolu ngay bax loolu ngay bàyyi mustabahaat yooyu mustabihaat umurun mustabihaat yooyu ngay bàyyi ndax laa ya'lamuhunna kathirun minan nas ñi ñi nga xam ne ñoo mën a détecter ba xam ne ah lii nii de lënt na waaye moom mooy aljahabisa min al ulama rahmatullah la suñu borom may ñu mën a def li nga xam ne ak xam-xam bi leen suñu borom may ñu mën a xam ne ah lii moom même bu dee ne leerul amul gisuma texte boo xam ne clairement danaan dagan na wala boo xam ne clairement danaan xaraam na li ko borom bi subhaanahu wa taala jox ci xam-xam xam-xamu sunna xam-xamu alquran tax na mu mën a xam ne ah def qiyaas ak xam ne lii fii la féete ak lii fii la féete moo tax mu ne ñi ko xam bariwuñ parce que ulama ëpp ëppuñ ci borom ëppuñ ci mbindeefu yàlla waaw lamdaay ëpp mooy ñi nga xam ne masse populaire bi waaw laa ya'lamuhunna xamuleen kasiirun lu bari minan naas lu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu nag kon mooy ñi mu xamul la concerné ñi ko xamul te mooy ñi ëpp la concerné suñu classe gii nga xam ne mos yooyu bu ñu ko xamul ñun lool ñun la concerné ah mooy li muy wax ne ah comme ñu bari xamuñu ko ci nit ñi fa man ittaqa shubuhaat yow daal boo gisee yooyu lënt lënt yi xam ne sori na leen moytu leen kooku de faqad istabra li wa kooku de setal na mooy mettre na diineem ak li nga xam ne mooy sa réputation à l'abri di ŋàññ dal ko wala sànjum borom bi walla li nga xam ne mooy sànjum nit ñi dal ko mooy moom maître na parce que newul ba mu gisee ne lii daal leerul fii leerul fee mu ba ko totalement ku def lool de mooy pour ñi nga xam ne xamuñu mbir yi mais boroom xam-xam ni moom ki ya mooy lii concerné wul ki xam loolu moo tax ay acte du ñépp duñ ci yem tout le temps xam nga acte lii nii lii ñépp boroom xam-xam bi nga xam ne boroom bi subhaanahu wa ta'ala jox na ko moyens yi mu xam ne lii nii dagan na kooku bokkul ak ki nga xam ne moom d'une façon général mbir mi dafa lënt boroom xam-xam ni lëntoon na ci lënt na ñii mbir mi lënt na mais moom am na clé yu lamp nit ba xam est-ce que lii dagan naam daganam loolu nag buur yàlla joxu ko ñëpp ñi mu ko joxul nag la naan ñoo la yonent ma lay sa saam ne ñooñu bu ñu mooy tooloo lële de nañ à l'abri mooy fegal nañu def nañ fële muccal nañu seen diini ak li nga xam ne mooy seen ngor seen réputation waaye moom waqa waqan fi shubuhat waqan fi alxaram ki xamul allahu akbar ki nga xam ne nag xamul mooy leerul ci boppam mu ñëw shubuhat yi mu ciy dugg rek yu lënt yi muy kooku moom na ko ne mu ngi ci xaram parce que diinan qiyaman qiyaman diinan qiyaman millata abikum ibrahim huwa samaakumul muslimin diine ju cowwooral ngay taxaw ci ngay ne qul innama ad'u man damay wootee ci jëm ci sax borom ala basira ci lu leer booy wax dangay wax loo xam ne nga bañ a mel ni kim doon wax naan day li alxuraan doon wax naan waa joo xam ne day wax bi ghayri ilmin di wax ci loo xam ne du xam-xam tegu ko ci kitaabun muniir tegu ko ci téere bu leer tegu ko ci dara bi du hudan du du du du xam-xam du hudan wala kitaabun muniir tegu ko ci lenn kooku moom bu waxee même bu dee dafa tatone la mu wax la mu def wala la mu def wax dëppu nem loolu mooy li jaar yoon kooku bàkkaar na mooy comme diine ji koo xam ne koo xam ne imaginer yow doo boroom xam-xam lasta min al jahabisa bokkoo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nga nekk apprenti wala koo xam ne yow ñaari ña ñeenti conférence nga fekke wala juróom wala sax téeméeri conférence mayu la xam-xam nga ñëw di aventure wu ci masala yoo xam ne bu ñu ko masoon a posé Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu da doon dajale bo saxaaba yi ahlu Badr lay dajale ak borom xam-xamu saxaaba yi lay dajale ngir ñu xool génne lii ana lan mooy àtte bi yow nga bëgg a toog ak nga doon feroo uj ijji daanaka nga ñëw ne yow yaay wax lii naan lii dagan na lii xaram na kooku waqaa ala xaram même bu dee ne daf koo wax dem vérifier ji li wax nekk noonu kooku bàkkaar na te wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba kan ana kenn dàq tooñ kan moo dàq tooñ ki nga xam ne mooy mooy wax ci buur yàlla di ko di di di di di di duural buur yàlla naan lii mooy ki ki taxaw rek naan lii dagan na daganul diine ji loolu la mooy gravité bi mooy boo nee dagan na mu ngi mel ni danga ne buur yàlla moo ne dagan na boo nee xaraam na day mel ni danga ne buur yàlla moo ne xaraam na c'est ça moo tax yonent ba lay saar saar nag ne ku mbir yooyu leeru yu lënt nga nekk ci nag la leer ne waqan fil xaraam kooku rot na ci li nga xam ne mooy xaram lii nii yépp nag mooy woo nit ñi ñuy évoluer ala yaqin ala bayina loo def ñu mu teg ko ci lu leer li ah, Seydina Sufyaan doon wax rahmatullah alayhi naan yow nit ki boo manee doo yëngal doo yëngal sa bopp doo yëngal saw xef sax lu ci sunna waaw mais di def saay foo ko teg man de sawaay fekkoon suñu bàyyi di def loolu la ko faar ya doon wax déedéet ah non ñoom seen diwa ngi def ne bu doon sëriñ bu sëriñ dafa doon lim waroon a doon loolu lay la mooy nit ki man na ne man de xaw ma comme que xaw ma nag man damay roy koo xam ne boroom xam-xam bu sell la comme nit ñuy taqlide al imaam Maalik ak al imaam Shaafi'i ñooñu rahmatullah alayhi wala benn boroom xam-xam boo xam ne sell na xam-xamam sell na tatagal na yàlla kooku loolu doon nekk lay ci moom waaye ñun bi ñu xamee ni mu demee mooy ay sëriñ diw def na loolu doyu waaw bu kenn hypothéquer sa diine bàyyi koog ñoo xam ne ñoom ci seen bopp mënaluñ seen bopp dara xamaluñ seen bopp dara waaw kon daa ma yaribuka ila ma la yaribuka lépp lu ngay teg ci dut lépp loo xam ne boo ci newee doo wóolu ne man lii may def baax na am baaxut mu ne bàyyi loolu ilaa maa laa yaribuk nga dem ci loo xam ne dut nekku ci waaw gars yi dañ fiy bàyyi alquran mu leer nàññ azkar yi yonent bi alei saatu salaam jàngale nekk ci sunna mu leer nàññ ñu bàyyi ko fi di nekk ci yoo xam ne amuñ ci benn lu leer ay yàlla tiifak def ci téeméeri yoon ak xamuñu loom ci leen ko jox sax lan moo tax mu jox leen ko ñu ne leen rek ci lu mbir mi ne ñu jàpp ne fii mu na ñu ngi sikkar lu gën lu nit mën a sikkar te ñu bàyyi fi alquran xeet ay ayatul kursi ay qul huwa allahu ahad ay qul a'udhu rabbil falaq qul huwa bi qul a'udhu ak yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale ci sunna ñu xepp ko teg ko fële ci yoo xamante ne nii dañ leen koo jox naan leen lim baa ngi wut lii daa maa yaribuka ilaa maa laa yaribuk loolu xamoo lan lay dikkal li leer moom mooy lii boo ci ñëwee lii yonent bi saa saam jàngale na def leen nga xam ne amul laaji ndigal ak dara yow nga ñëw rek dem fee benn waaye ne la lii nga naan ko jox ma secret bi mu jox la ay tur yoo xam ne ñi ci gine yées moom mooy ñi nga xam dañuy wax loo xam ne xamuñu sax li tur yi ñuy wax lan la tekki xamuñu mais lii ñu nekk ci loolu ah ne dugg nañ xalwa nekk ci yoo xam ne te yonent bi saa saamu Seydina Al Hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu nee na bokk na ci li ma fàttaliku ci sa yonente bi alayhi salaatu salaam wa kaana yaqulu da' maa yaribuka ila ma la yaribuk bàyyil li nga xamante ne nii da' bàyyil maa li nga xam ne yaribuka moo lay teg ci dut nga nekk ci xamoo loo ne naan ah yàlla lii mbandeem wóor naam mu ne bàl loolu te nga dem ci loo xam ne dara benn dul la ci fekk lenn dul lu waay wax bàyyi leen grawul gars yi ñooy waa ahlul zahir waa surface grawul grawul traité leen ma ahlul zahir parce que waa surface ñii nekkun ci baatin bi grawul tant que xam naa ne moom leer na ma ne yonent bi alei saatu waxoon wax leen lii te moom it bu xëyoon lii la doon wax man ma jàpp ci loolu grawul yéen nekk leen ci lu leen neex grawul jël leen seen tur yu li ngeen xamut ak yi ngeen xam ngeen wax waaw man duma aventure naan li ngeen di def dara baaxu ci mais man li ma leer lay ne te loolu la ma yonent ma lay saa saa wax ne daa maa yar yii bukk la lay teg ci dut ilaa maa laa yar yi bukk li nga xam ne dut amu ci waaw moo tax gaa yi feebar bu ne dinañu dal jinne bu ne dinañu fàdd au lieu ñu ñëw ci alquran waaye dañ ko fi bàyyi di dem ci maaman yi waaw te li leen di war ne lool ay dut lañ ci am mooy bu demee fii ñu dig fii ñu dem gis ne doxut ñu dem feneen ñu naan la man de kii de sama doom ji wër naa sëriñ bu ne bu ma dégg rek yóbbu naa ko fa waaw mel ni alquran new fi mel ni sunnaay yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi new fi ah waaye ñooy ramasser tamit de sunna woon ku ko fi bàyyi fal yaxdar alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim nga xam ne ñooy ñooy wuteeg sunna yonent bi aleyhi salatu wasalaam ay ndigalam ñi nga xam ne mooy mooy yooy la teg nit jaar leen nii ñu wuteeg moom ña koy def nañu def attention ñooñu foo jaar fitna dina leen dal te al fitnatu moo gën a garaaw parce que al mooy a shirk fa lay yóbbu mooy bokkaale borom bi subhaanahu wa taala te mbugal mu tar buñ ci buur yàlla jéggal leen dina leen dal laa maxaala kon daa maa ilaa maa laa yaribuk mooy woote ilaa ilaa ilaa li li fuqaha uy naan ihtiyaat defal lu gën a wóor boo gisee ay lii xaraam naag xaraamul boroom xam-xam yi wute ci ah boo loolu nag suñu boroom Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom côté boobu moo tax léeg-léeg ngay jàpp ne ñoom dañoo dur <laughs> lool moo tax alors que dañuy doxe yu mel nii yonent ma lay saar-saam jàngale waaw waaw parce que al yaqiinu moom laa yuzaalu bi shakk li leer waay waay bu ko fi kenn du ko fi dindi parce que ay dut li la leer ba neel ci li la leer sa nga bàyyi ci li nga xam ne ay dut lay ne ay dut la lay teg ah am na ñoo xam ne ñoom seen njaamu yàlla ñoo ci dugal ay dut waaw pour xaw ma lu leen neex ñu jël ay ay comprimés yu ñuy naan nee nañ pour bañu ëmb léegi nag mu teg leen ci ay dut yoo xam ne moom amoon na jigéen goo xam ne amoon na cycle règle bu normal xam ni mais li yooyu julleem yi xam yooyu yépp kañ lay am mu régulier mu jël yooyu nekk ci yooyu ba affaire bi nag yóbbu ko ci ay doute léegi muy gis ay façon deret yoo xam ne ay façon kii yoo xam ne xamatul affaire yi jaxasoo nag te du ko bàyyi mu nekk ci rek mais da'i maa yuriduki yaa ixwa yaa yaa yaa yaa yaa yaa uxtaay yaa uxtii ha da'i maa yuriduki ilaa maa laa maa laa yuribu bàyyil li lay teg ci dut te nga nekk ci li nga xam ne du la teg ci dut lii waxu yonent bi alayhi salaatu salaam jaamia la ndax moom la suñu boroom jox li nga xam ne mooy jawaami'ul kalim comme ni mu ko waxee utiitu jawaami'ul kalim baat yi nga xam ne ñoo mëdd te boole lu bay nga xam ne mooy mooy mooy mooy ñoo raw géej ku ne man nga cee tànk duye ci ba foog li nga am keneen amu ko fekk la fa des la nga jël ak la ñeneen ñi jël toluñ toqum ndox ci géej kon da ma yaribuka ila ma la yaribuk waaw li lay teg ci dut te nga dem ci li la dul teg ci dut fa inna sidqa tuma'nina wa inna al kadhiba riba fa inna sidqa sayyidina alxasan ibn ali mooy wax di tub di tontu abul xawra albasariyu rahmatullahi alayhi mi ko laaj naka lan nga fàttaleku ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne te bokk na ci lim doon wax da maa yariibuka ila maa laa yariibuk tegal li lay teg ci dut nga dem ci lu la dul teg ci dut ci dut ci ay sikki sàkk lu lay teg ci sikki sàkk ba ko fata dem ci loo xam ne du la sikki sàkkaloo te nga xam ne fa inna sidqa tumaniina fa inna sidqa gis nga dëggu tumaniina ak dal xel la ak quiétude la dëgg mooy quiétude la day seral xol day dalal xolu ka nga xam ne moo dëggu moo tax suñu borom yaa ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu yàlla ittaqullaha leen yàlla wa kunu te la day teg ci àddina waaye dëggu ku ko gis da foog ne mais mooy li alquran naan yaxsibuhumul jaahilu aghniya ñi nga xam ne xamuñu leen dëgg-dëgg dañuy foog ne mais kii kenn ginu koo riche wallahi kenn ginu leen riche parce que ndax innal ghina ghina al qalb ndax la richesse mooy la riches de ton cœur mooy richesse sa xol aajo kenn dara doo jàmbat kenn dara soxlaaloo kenn dara lu dul aalimul ghaybi wa shahaada mi nga xam ne moo ne wa ida sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'an kooku rekk ngay jàmbat moom moom moom nga soxlaal ndax yaa ayyuha nnaas antumul fuqaraa'u ila allah te moom buur yàlla huwa al-ghaniyyul hamiid yéena aajo wool buur yàlla te nit ñi dañ lay xamal rek te duñ la fajal ñépp ci ñoom siiwal sa sa sa sa problème waaye duñ la fajal kon yonent mi aleyhi salaatu salaam ne fa inna sidqa tuma'nina dëggu bu dul woon dara lu dul tuma'nina xol dal xel mu dal sa mooy is uh, is yooyu yëpp doo ko am stress anxiété façon yooyu yëpp yow doo ko xam lu dul da dégg ñu koy nettali waaye yow doo xam loolu seen réalité parce que mënoo koo dund parce que anta min as wa fa tatak yow da ngaa bokk ci ñu dëggu te yonent bi alei saatu nee na fa inna sidqa tuma'nina dëggu de ak dalu xel la waaw waaw day dal day dalal nit ki di ko apaiser hein la véridicité ça apaise les cœurs et ça apaise les corps fa inna sidqa tumanina waaye wa inna alkadiba riiba seydna alxasan ne yonent bi alei satu doon na wax ne fa wa inna alkadiba riiba quant expliquer expliquer riiba mooy dalay teg ci xalaq mooy contraire u ah at mooy sa xol du dal saw fit du dal sa dara du dal commerçant boo xam ne yow li ngay jaay yaa ngi ci frontière lu xaraam ak lu dagan tax wóoru la sa sa transaction bii ngay def leeru la tax dagan naam xaraam na te amoo moyen xam ndax dagan naam xaraam na mu ne ba ko boo ci newee rek fa waqata ala yaa ngi ci xaraam nga nekk nag kanta wax lu expliquer mu ne wa innal kadhiba riiba kanta expliquer wax lu amul day indi instabilité lay lay lay jur ci nit ki ci xolu nit ki ci doxalinam day anxieux stress dugg ko waaw maladie xol yooyu yëpp dugg ko mu nekk ko fragile ndax fu mu expliquer day ragal ne ah dinañ ko découvrir moo tax naafiq yi mu ne yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim fu ñu wootee dañuy jàpp ne ñoom la wax comme que li nga wax du dëgg da jàpp ne ah diw mii ak diw gis naa leen ñu ñu ànd boo demee ñu ngi découvrir nañ mi waxuma dëgg wala nga wax aw aw kàcc léegi fii boo ñibbee saw xel du dal ndax danga naan est que amul ci mbooloo mi ko xam ne man damay expliquer mais loolu mooy débutant yi mais gis nga am na noo yàgg ci expliquer ba nit ki day dem moom ci boppam mooy convaincre boppam ne li mu waxoon dëgg la mooy day expliquer benn mbir léegi créer mbir kàcc nar ba pare convaincre boppam ne affaire bii mu créer léegi exister woon na benn bés ñooñu nag ñooy les melo xaw ma mythomane xaw ma nu ngeen ko tuddee mooy kooku moom jom box ñoom dañoo dem ba dépassé ci ci expliquer foo xam ne daanaka retourner leen day jafe mënuñoo wax lu du dëgg boo ñu génnoon fii sax nga daje ñoom ci mbedd mi waa sëñ bi foo jëm saa yi foo jëm pour nee na ci boulangerie bii laa dem mais lan la koy wàññiwu ko dara mais foo jaar ni expliquer dina la wax ne feneen la. ba pare nag jàpp di di di convaincre boppam ne demoon na fa même beneen jour boo gisee ne ko mais man yaa ngi ma waxoon fee nekkee ci boulangerie mu mu mu mën a waat ne moom demoon na foofu ba pare convaincre boppam ne si si si ba mu demee ca boulangerie ba mujj na fa jaar tam moom xamoon na ne jaaru fa mais mujj na convaincre boppam. moo tax non feebaru expliquer moom sincèrement mooy mooy ummul ummul kabaa'ir parce que shirk ci expliquer la nekk mooy yow li buur yàlla. li li nga xam ne xàqu buur yàlla la nga ex wax ne moom keneen moom am na ci dara anta akdabul kazzabin waaw kon seydna alxasan mu ne lii de doon na ko wax da'na yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'nina wa inna al-kadhiba riba salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon insha allahu taala xadiis bi nag jeexul